ñu tàmbali saar bu bees di suuratu zuxruf saar bii nii moom tamit bokk na ci saar yi nga xamante ne nii ñoo tàmbalee xaamiim ginnaaw bi nga xam ne dañ gis suuratul ahqaaf ak suuratul jaathiya ak suuratul duxaan bii mooy ñeenteelu saar boo xamante ne nii xaamiim la tàmbalee saar bii nag di suuratu zuxruf saar la boo xamante ne nii mu ngi wàcc makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ba mu des ci waxu ki nga xam ne mooy muqaatil mu moom moom moo ne moom ba mu des laaya bi nga xamante ne mooy ñaa mooy mooy ñeent fukk bi ak juróom muy quarante-cinq mu fu laaya bi nee na boobu nag moom te dinañ ko gis bi muy wax naan ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim was'al man arsalnaa mooy laaya boobale foofale mu ne loolu moom madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam la wàcc kon suñu boroom di tàmbali bis ne bismillahi xam ne mooy moom lay tàmbalee di boroom bi arrahmaani mi fees dell ak yërmadati ci rahmaan googale ci la génnee mbindeef yi arrahiimi yërmadam goo yaatu ba lépp loo xam ne génne na ko mu nekk wa mu ne nag ci moom lay tàmbalee mu ne xaamiim xaamiim loolu it waxoon nañu ko ne dañ ciy doyloo rek li ñu waxoon ci suuratu qaaf ak ciy jëm ci yoo yële kon nag mu ne wal kitaabil mubiin mu ne maa ngi waat ci téere bii nga xamante ne nii mooy bu leer bii di alquraan ji mu ne innaa ñun borom bi naa ja'alnaahu ñoo ko def quraanan muy alquraan joo xam ne ju ñuy jàng mu ëpp lu ñuy jàng par bés ci kaw suuf arabiyan maa ko def mu nekk loo xam ne nag ci làkku arab la la'allakum bu ko defee yéen yaa Quraysh tanqiluuna ngeen di xalaat ci li ma wàcc ci yéen kon alquran suñu boroom da koo def waaye ci cosaan mooy alquran ndax borom bi tabaaraka wa taala amul luñ naan moom boroom bi moom moom wolof la wala wolof la moom moom ab làkkam mooy wolof wala làkkam mooy mooy arab wala làkkam mooy tukulóor wala làkkam mooy pël wala làkkam mooy li nga xamante ne mooy english wala mooy mandarin wala li nga xam ne mooy français déedéet waaye bu koy wàcce alquran ji ca yonent ba mu koy wàcce ci lay nekke arab la koy defee arab ci làkku yonent boo bële ndax comme li wax ci su li wax ci suuratu seydina ibrahim alxalilu alayhi salaatu wassalaam ne yónniwuma benn yonent illaa bi lisaani qawmi lu dul ci làmmeñu ñu ma ko jëkk ko yónni ci ñoom laa koy yónni kon nag mooy ci loolu mooy moo tax mu def ko arab ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam arab yi la mooy moom mooy ci làkk ci waa arab arab yi la bokk fa la sosoo te foofu lañ ko njëkk a yónni loolu moo tax arab mu alquran ji nekk arab <coughs> mu ne wa innahu ta alquran ji fii ummul kitaab fii ummil kitaabi mu nga ca ndayu téere yo mooy lan mooy lawxul mahfuuz la day naata nekk fa ñun ala aliyun ak a kawe moom alquran ay waay moo kawe xakim te xereñaa yaateeg la nga xam ne moo nekk ci biir de léegi nag muy ñëw nag di wax ginnaaw lii nag di wax ak kuffaaru quraysin yi yéeféru quraysh yi ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam laajal ma leen afa nadribu ankumu dhikra ndax daal yéen alquran dañ koy jël daal bañ leen koo jox loolu la mooy du mooy xam nga moo taamu afa nadri bu mooy ndax du ñuy dóor an ko mu wëllif leen ak dikra tudd kii di fàttale ko kii di alquran safhan daal di leen koy mooy mooy daal di leen koy dummóoyuloo da mooy dummóoyu leen alquran an kuntum yéen daal lu tax an ndax li ngeen nekk xawman ay nit ñoo xam ne musrifiina da ngeen nekk ñoo xam ne ay bokkaale kan ngeen ñoo xam ne dañoo ëppal ci seen bopp lii mooy lan mooy li muy wax mooy est a bëgg yéen yéen daal comme que alquran daal yéen seen kaasa seen caaxaan yi ngeen nekke léegi daal mooy léegi nañ leen bàyyi daal bu leen kenn digal dara bu leen kenn tere dara ñu bàyyi leen dool comme lam doon wax naan ndax nit ki daa foog ne daal an an yutraka suda moom daal nit ki daa foog ne daal dañ koo bàyyi noonu muy wëndëng daal ci àddina bi bind ko noonu duñu ko digal duñu ko tere mu ne yéen na ngeen a foog ne daal alquran ji léegi daal da ngeen a bëgg ñu daal di leen du mooy bañ leen ko ëndil daal ndax daal neexu leen nee ngeen yooyu li ngeen li ngeen xam ne yéen ci ngeen war a fóotoo war a sangoo ba set génn ci seen takk-takku bakkaar yi tilim ci mulu yi nga xam ne pas-pas yi ngeen am la war a fóot ci lool leen ko du mooyulee bañ leen koo jox ana nan di génne ci seen kéeféer gi ngeen nekk kon est ce que ñoom loolu lañ bëgg ne rek an kuntum ndax yéen da a nekk xawma day nit ñoo xamante ne nii musrifiina da a ëppal ci seen bopp te ay bokkaale kan ngeen ay way tooñkatu yàlla ngeen de mu ne wa kam arsalna ana naka ñaata la yónni min nabiyyin ci ay yonent boo xamante ne nii ñoo la jiitu woon alayhi salaatu wassalaam fil awwaliina ci ñi nga xam ne mooy ñu leen jiitu woon mooy gis nga ni jëlee ci nit ñoo xam ne ñoo jiitu woon waa Màkka ñi muy nit ñu njëkk ña wa maa ya'tiihim kaay nag ma wax la ñoom nag nan lañ newe woon ci kaw suuf ak lan lañ doon tontoo wa maa ya'tiihim tamasuleena dikkal min nabiyyin ci bi yonent alayhi salaatu wassalaam illaa lu dul kaanu bihi yastahzi'uun ñu koy sabootee mooy ne comme mu mel nii la doon wax ci suuratu Yaasiin ne gaa yi daal yonent bu ñëw dañ lay saboote quoi naan sawaay moo fi miste quoi ay way sawaay nee na ko yónni quoi ay way waay aba keneen ku muy yónni ku dul waa ji noo sa daal moo neex moom daal xoolal bi mu génnee di ko saboote naan ko waay yow yow nan la la yàlla yónnee sa waay nag bàyyil farce yi waa farce nag dafa am temps waaye nag bàyyi farce moo gën ko waa di ko leen saboote mu ne masumaa yónni benn yeneen wamaa yaatihim tamasu leen a dikkal ñoom waa njëkk ñu njëkk ñoo ñële min nabiyin ci benn yonent alayhi salaam illaa kaanu lu dul ñoom ñoo ma ko yónni ñoom ñu nekk bihi ca moom yastahzi'una di ko saboote fa ahlakna ba ñu ko defee nag ma mbugal daal di alak ashad minhum batsha ñi nga xam ne ñoo gën a tar mbugal ñoo gën a tar doole boo ëpp doole fuuf waa Makka ñii ni la weddi wa mada te robb na masalul awwalina misaalom ñi leen jiitu woon ci ay peuple waa aad waa du waa kër yàlla yonent yàlla Nuux waa kër yonent yàlla Saalih ak ak ñeneen yonent yàlla Shuayb ay yonent yàlla euh, ñoo ñépp ñu fi jaar Firawna moom gis nga tamit ni ko borom bi def mu ne ñoom seenu misaal romb na de wala insaltahum mu ne nag li li li paradoxal te jaaxal te te ja te mën a jaaxal jaam jaam bu correct te normal nit ku yeewu mooy waa Màkka ñii niñ mel wala insaltahum te boo leen laajoon taykat ne leen waaye yéen waa kuffaaru Quraysh nii moo Abu Jahlin moo Utbat ibn Rabi'a moo Abu Lahab yéen ñii nii kaay ma laaj leen waa waa yéen man man ne leen man xalaqa samaawaati wal arda ana kan moo bind asamaan yi ak suuf la yaqulan na ca saase lañ naan ah ñoom ne ñoo lay waxal ne xalaqahunna al-azizul al-azizul alim ki nga xam ne moo leen bind de mooy ki nga xam ne moo noot ci nguuram al-alimu ki xam mooy borom bi tabaaraka wa taala alladhi borom bi ne koo nga xam ne boo leen laajee ku bind asamaan ñu ne ah borom bee ko bind al-azizu ki noot ci nguuram al-alimu te ci xamaakoon bi suñu borom ne mu kooku nag ñuy wax mooy alladhi mooy ki nga xam ne ja'ala lakumul arda moo leen defal kaay ma wax leen xéewal sax yi ma leen defal gin leen ko euh, étaleel ngeen xam alladi mooy ki nga xamante ne ni jaala lakumul arda moo leen defalal suuf si mahdan mu nekk al laltu lalal leen ko ba ngeen man ci dox di ci tabax di ci def lu ne wa jaala lakum fiha subula mu defal leen ci ay yoon yoo xamante ne nii ci ngeen di man di dugg di sóobu di doxi seeni soxla di voyager waaye ni mu leen defalee yoon ci suuf si noon la leen defalee yoon ci asamaan yi waaxoon nañ la daa am ay yoon laajal dawalkatu avion yi laal lakum bu man di gindeeku ci seen yoon yeeg yi ngeen di dem may leen ay système yu bees yoo xam ne ci ngeen di gindeekoo ci biddiw yi di ko xool man cee biddee gindeeku waaye mu may leen satelite yeeg GPS yeeg yëpp ngeen man cee gindeeku ak yoon yi mu def ci kaw suuf waaye nag gis nga lii borom bi wax ne boo leen laajee ana kan moo bind asamaan ak suuf ñu ne ñool al-azizul alim moo ko bind loolu benn façon yéeféer la ñépp xam nañ ne bu kenn foog ne yéeféer yépp lii dañuy wax ah mukk moo tax nekk fi naan bon gars il faut ñu wax leen ne leen tawhidul rububiyya tawxiidul uluhiyya tawxiidul asmaa wa sifaat non non affaire bi mooy ne yéeféer yi dañoo wute am na yéeféer yoo xamante ne nii mooy yéeféeru Makka yi waxoon naa leen ne ñoom gëm nañ ne yàlla am na voilà ñoom gëm nañ ne bon yàlla am na loolu moom gëm nañu ko waaye nag dane il faut ñu bokkaale ko mais ñépp xam nañ ne ñii wute nañoo ñi borom bi doon wax ci saar bi ñu génne te gaa yi doon wax naan wa maa yuhlikunaa illa dahr in hiya illaa hayaatuna dunya ñooñu ñoom waxuñ ne yàllaa leen bind de loolu waxoon naa la mooy façon athée yi nga xam ne ñoo bari léegi ci kaw suuf rawatina ci réewu tugal yi fii ci tubaab yi mooy ñoo ci ëpp mooy ñi nga xam ne gëmuñu dara dañ ne yàlla amul ñoom daal li am mooy seen ay bopp seeni effort bopp lu ñu am ñoo ko jox seen bopp lu ñu ñàkk ñoo ko ñàkkal seen bopp yàlla amul kooko yaakaar nga ne mos boo ko nowoon kan moo bind asamaan yeeg suuf yi lan la lay wax dina la wax yàllaa ko bind mukku danaan la waaye lii nature bee ko fi def comme li gaay waxoon rek ne lii nekkul suñu dund gi lu dul suñu gi la ah ndax mutu lañuy faatu ah ndax yaa ñu lañuy dund dee wamaa yuhliku naa te dara faatuñu illa dahra lu dul lu dul jamono ñaa ah, temps bi la nature bi la mooy dahri yu na yi ñooñu wute nañoo gii moo tax yéeféer yi dañoo wute ay gis nga ñoom chatta dañoo wute lool kenn manu la jël nag ne yéeféer yëpp nii lañ mel yéeféer boo laaj ñool fii nga laaj Jean le le nga naan ko mais Jean le athée waa man de amoon naa yow Jean mi nga xam ne gëmoo dara yow dama lay laaj kan moo bind asamaan ak suuf danaan la kenn bindu leen nature bee ko fi def ainsi a fait la nature e la nature ce qu'elle a fait est belle lay wax wala e beau mooy ne nature bee ko fi def te def rafet na wala bu bu meree saaga nature bi kooku kay foog ne lii lay wax du ko wax kon nag mu ne yàlla kon boroom bi mooy kooku de mooy ki def lakum ñeel leen alarda suuf si mahdan daal di koy tàllal mu nekk laltu ngir yéen wa la lakum moon mu defal leen fi ci suuf si subulan ay yoon la'allakum bu ko defee tattaduna ngeen gindeeku kon ñu yem noon wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa